qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam salaatu rajuli fi jamaacatin tudaacafu calaa salaatihi fi baytihi wa fi suuqihi xamsan wa cishriina dicfan wa daalika annahu idaa tawadda'a fa axsana alwuduu'a summa xaraja ilal masjidi laa yuxrijuhu illaa as-salaatu lam yaxtu xatwatan illaa rufi'at lahu biha darajatan wa xutta anhu biha xatiya fa idaa sallaa lam tazali almalaa'ikatu tusalli alayhi maa daama fi musallaahu maa lam yuhdis allahumma salli alayhi allahumma arhamhu wa laa yazaalu fi salaatin man tadara salaatahu muttafaqun alayhi kon al imaamu al haafidu al buxaariyu an-nawawiyu an-nawawiyu rahimahullah mu ñu ëddal xadis bi nga xam ne mooy suy ñaareelu xadis ci buntu bi nga xam ne moom lañ nekk eh, di buntu bi wax ci gëneelu julli mbooloo ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna ubbi woon nañ ko te xadis bi nga xam ne moom lañ gisoon moo doon xadis 1064 mu ne woon an ibni Umar radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala salaatul jamaa'ati afdalu min salaatil fardhi bi sab'in wa ishriina daraja walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis xadis nga xam ne moo ci tegu te waxoon nañ ne xadis bi moo doon xadis numéro 10 bañ bi ca premier chapitre bi nga mooy chapitre numéro un baabul ikhlaasi wa ihdaari niyyati fi jamiil a'maal ba nim jeex kon mu waan abi hurayrata mu ngi jële ci baayu muus mu ndaw mi radiyallahu anhu annahu qaala nee na qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla fi jamaa nee na julliyu góor gi waa ci mbooloo tudaafu dañ ko koy fulandil ala salaatihi ci kaw bu doon ne dafa julli fii baytihi ci këram wa fii suuqihi wala marchéem xamsan juróom wa ishrina ñaar fukk fan ci ay ful des na ko fulandil fukk ak juróomi ñaar fukk ak juróomi yoon mu ne wa zalika loolee nag boo gisee la annahu kana moom ila tawadda bu jàppee fa ahsana al wudu rafetal jàppale summa xaraja mu daal di génn ila al masjid jëm ca jàkk ja laa yuxrijuhu te génnewu ko illa salaa julli kese ko génne ne du leneen loolooy génne lam yaxtu xatwatan du jéego benn jéego illa rufi'at lahu lu dul des na ko ci yëgal biha ca jéegoom ngee daraja ab daraja wa xutta ñu daal ko ci màbbal effacé ko ci anha bi xatiyam ñaawteef ak bakkaat fa ida salla bu jullee nag ca jàkka ja fa dem noonee lam tazalil malaa'ikatu malaaka yi du ñu dañ tusalli alayhi di julli ci moom maadaama fekk waajoojee fii musallahu mu nga mu jullee maalam yuhdith fekk tojalu lan la ñuy wax naa ñu naan allahumma ee eh, suñu boroom salli alayhi yal na nga julli ci moom allahumma arhamhu yal na nga ko yërëm wala yazaalu mu ne te du deñ nit ki fii salaati nekk ci julli mantazara salaa fekk mu ngi xaar julli boroom bi da koy jox ngëneelu ki nga xam ne moo nekk ci julli waaw même bu dee du àttee julli la yor comme niñ ko gisoon mu ne muttafaqun alayhi lii de al imaam al Buxaari ak imaam Muslim ñoo ko bokk solo mu ne wa hada lii wa hada lafzul Buxaari mu ne lii ma li nag kaddu yi al imaam al Buxaari moo ko solo xadis bi waxoon la ne xadis bi romboon na xadis diis yi yëpp ñu koy gis ci buntu bi ñu génnoon baabu fadl intizaari salaa hmm? muy chapitre cent quatre vingt nañ la xadis mille soixante bi ak deux bi ci xadis bii rek lañ jógee kon nag léegi xadis eh, bi waxoon nañ la ci yoon jotoon nañ ko gis te vay waxoon nañ la ni muy demee lépp loo xam ne waxoon nañ ko ci <laughs> déedul ko waxaat dañ kiy dellu waaye bii dañ noonu dañ ciy taxawaat parce que euh, ñi nga xam ne ci boroom xam-xam yi dañuy wax ne euh, xadiis fii ngir leeral dañu bëgg a leeral ci xadiis bi que ne xadiis bi ñëw na que ne ci daraja xamsan wa ishrina daraja waaye ñëw na xam san wa ishrina di'fan ñëw na xam san wa ishrina juz'an loolu di dellu ci waxu imaamu Nawawi bi ma xam ne da wax ne képp koo xam ne da ne def def le nag euh, yëga dina ki nga xam ne da ne ak daraja bokkuñu waaw alors que waaye yi euh, bële nee na vingt cinq daraja day ñëw ne vingt sept daraja waaw euh, loolu nag ñu ne woon dinañ gis ci xadiis bi ci tegu sax te ñett yooyu yëpp ñëw na ci daraja waaye ñëw na ci denf waaye ñëw na tamit ci juz'an léegi nag loolu moo tax ñu war ci taxawaat tuuti siinoo xadiis bi romboon na kon al imam al hafiz al Bukhari rahimahullahu taala après ñu wax lëkkaaleem bi ak buntu bi après ñu jàll insha allahu taala te càll bi moom lañ gisoon bi ñuy gis mille quatre-vingt-dix non cent quatre-vingt-dix chapitre cent quatre-vingt-dix hadith euh, mille soixante ak mille soixante-deux mu ne haddathana kitabul adhan babu fadl salatil jamaa mu ne haddathana Musa ibn Ismail mu ne nettalañu suñu sëriñ di Muusaa ibn Ismaa'iil al-Minqari al-Haafiz at-Tabuzaki al-Basri Abu Salama génn àddina l'an 223 ñu ne l'an 226 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanaa Abdul Waahid mu nekk ñu nettal moom Abdul Waahid Abdul Waahid ibn Ziyaad al-Abdi mawlaahum Abu Bishr ñu ne Abu Ubayda al-Basri génn àddina ñu ne l'an 179 ñu ne 176 ñu ne l'an 70 wallaahu a'lam wa qaala mu ne haddathanaa al-A'mash mu ne ñu netta mooy al-A'mash di Sulaymaan ibn Mihraan al-Asadi al-Kaahili mawlaahum al-Kuufi at-Tabaristaani al-asl Abu Muhammad rahmatullahi alayhi génn àddina gane àddina la 61 génn àddina la 145 ñi ne 147 ñi ne 148 rahmatullahi alayhi qaala mu ne sami'tu Abaa Saalih mu ne nett dégg naa Abu Saalih di Zakwaan as-Sammaan az-Zayyaat al-Madani borom import export génn àddina moom la 1000 non non la 101 rahmatullahi alayhi yaqulu mu ne sami'tu Aba Hurayrata mu ne dégg naa Abu Hurayra hafizu sahaba al-yamani ad-dawsi radiyallahu anhu yaqulu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam salatu ar-rajuli fi al-jama'ati tuda'afu ala salatihi fi baytihi wa fi suqihi xamsan wa ishrina di'fan wa dhalika annahu idha tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma kharaja ila al-masjid maa yuxrijuhu illa as-salaa lam yaxtu xatwatan illaa rufi'at lahu bihaa daraja wa hutta anhu bihaa xatiya fa idaa sallaa lam tazal al-malaa'ikatu tusalli alayhi maa daama fii musallaa allahumma salli alayhi allahumma arhamhu wa laa yazaalu ahadukum fii salaa man tadara as-salaa léegi hadis bi waxoon nañ la euh, que ne hmm, euh, Euh, kii la léegi fii te hadis bi lay la pour ñi nga xam nañ naan euh, julli ci mbooloo du farat <laughs> comme waa jumhur min al hanafiyya yëpp ci hanafiyya yi shafi'iyya yi malikiyya yi shafi'iyya yi rahmatullah léegi nag ñeen ñi ne fardu kifaaya la ñii ne sunnatun waajiba ñii ne sunna kese lañ koo sopp kese loolu waxoon nañ ko bii weesu te ni le fait que yoneen saa sallam ne tudaafu julli nit ki ci mbooloo dañ koy furadil ci kaw bu dee dafa julli ci këram kon mooy julli këram bu baaxul woon du ne dañ koy furadil ndax am na kon dara waaw ak ci marché am waaw kon loolu kon fii lan lañ fi soxloon xamsan wa ishrina lan la wax di'fa léegi nañu xool beneen boo xamante ne kon am na di'fa furadil dañ ko koy furadil xamsan wa ishrina di'fa léegi nañu xool feneen foo xamante ne nag daraja la wax mooy al imaamu dina ñëw imaam muslim imaamul buxaari yi moom gën a indi xadiis yi ñu gën a mate kitaabu salaa baabu salaat as-salaat fi masjidi suuq mu ne haddathana musaddadun mu ne gën a tali mooy musaddad bi musaddad ibn musarhad ibn musarbal ibn mustawrad al-azdi abul hasan al-basri rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana abu muawiya mu nekk ñu nettali ma Abu Muawiya di Muhammad ibn Khazim at-Tamimi as-Sa'di mawlahum al-Kufi rahmatullahi alayhi ad-Dari an Abi an al-A'mash gis nañ ko daan an Abi Salih gis nañ ko daan Musaddad kanta Musaddad moom 228 la génn àddina voilà kanta Abu Muawiya moom mu ngi gane àddina la 113 génn àddina la 194 rahmatullahi ala al-jami' kon an al-A'mash an Abi Salih muy Zakwaan gi ñu ngi sàngaan Abi Hurayrata radiyallahu anhu ani nabi sallallahu alayhi wasallam annahu qaala salaatul jamii' taziidu wala tudaafu gi taziidu mu julliñ mbooloo mi taziidu day yokk ala salaatihi ci jullit benn nit fii baytihi bu dee këram mu néegam moom kese ak këram la julli moom kese wa salaatihi fii suuqi ak bu jullee ci ni euh, marché moom képp xamsan wa ishriina daraja vingt cinq fii la na daraja fañ jóge bienfan voilà après fa inna ahadakum idha tawadda fa sana wa ata al masjid la yuridu illa as-salata lam yakhtu khatwatan illa rafa'ahu Allahu biha daraja wa hadda anhu khatiyatan hatta yadkhula al masjid wa idha dakhala al masjid kana fi salatin ma kanat tahbisuhu wa tusalli alayhi al mala'ikatu ma dama fi majlisin alladhi yusalli fihi allahumma ighfir lahu allahumma arham ma lam yuhdith fihi kon gis nañ beneen luy lu ñu am daraja romb nañ jeex gis nañ daraja voilà ah léegi kon loolu lu hama ham solo la léegi nag mu des waa juzu nag salaa <laughs> ñëw na ci eh, riwaay imam muslim yi ah eh, ñëw na ci eh, xamsan wa xamsina salaa voilà léegi kanta juz an moo de defe bu ko defee ñu xool imam muslim al imam al bukhari rahimahullahu ta'ala kitabul adhan babu fadl salat al fajr fi jamaa mu ne hadathana abul yaman mu ne nettalañu suñu sëriñ abul yaman al hakam ibn nafi al bahrani al himsi abul yamani génn àddina la 221 ñu ne la 222 mu ngi gën a woon àddina la 138 rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbaranaa Shuayb mu ne ki ñu xabaare mooy Shuayb di Shuayb ibn Abi Hamza Diinaar al-Qurashiyu al-Umawiyu Abu Bishr rahmatullahi alayhi moom moom 162 lu génn àddina am ñu ne la 163 ani Zuhri moo ko jëlee ci az-Zuhri muy ki nga xam ne Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab <coughs> eh, eh, eh, ibn Shihab ibn Abdillah ibn al-Harith ibn Zuhrata ibn Kilaab ibn Murra az-Zuhri al-Qurashi Abu Bakr mu ngi génn àddina la cent vingt cinq gane àddina la cinquante am ñu ne la cinquante huit rahmatullahi alayhi kon moom az-Zuhri qaala mu ne axbarani Sa'iid ibn al-Musayyib mu ne ki ñu ki ma Musayyibi Sa'iid ibn al-Musayyib voilà Sa'iid ibn kullu Musayyib fa bil fath siwa Abu Sa'iid la Imaam Suyuuti wax képp koo dégg turam mu am al-Musayyib wala Musayyib musayyab la ba musayyib la non musayyab la fabil fath musayyab ba mu des Abu Sa'id moom Musayyib kon axbarani Sa'id ibn al-Musayyib muy Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazn ibn Abi Wahb ibn Amr ibn A'id ibn Imran ibn Makhzum al-Qurashi nekkoon sangu taabi'iin yi rahmatullahi alayhim am ñu ne la 94 la génn àddina waaye am na wuute nag ci ay wax est-ce que 94 wala loolu wallahu ta'ala a'lam wa Abu Salama imaamu Zuhri ñaari sëriñam la ko jële muy Sa'id ibn al-Musayyib Abu Salama ibn Abdurrahman mu ne Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Awf ibn Awf ibn al-Harith ah, ibn Zuhrata ibn Kilab moom it Zuhri la ibn Murrata ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib ah, moom tamit année boobu 94 am na ñu ne ci la génn àddina moom itam wuute la mu nekkoon doom ci Seydina wa Mawlana Abdurrahman ibn Awf anna Aba Hurayra kene Seydina Abu Hurayra dawsi ane boobu ñu bari ci taabi'iin yi ci lañu génn àddina waaye ñu bari it ci lañu gane àddina ñoom imaamul Layth ñoom imaam Maalik même bu dee ne imaam al-Layth euh, mu ngi gën a jege quatre-vingt-quatorze imaam Maalik entre quatre-vingt-treize Ah, Abu Hurayra ad-Dawsi al-Yamani génnaan ne la cinquante-neuf ci li gën a dëgër kon al-imaamu kon ñoom ci ñoom ñaar jële ko ci wax annahu qaala sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul tafdulu salaatu al-jamii'i salaata ahadikum wahdahu bi xamsin wa ishriina juz'an voilà fii mu ne dina ëppale dina gën a bari dene julli mbooloo ci julli kenn ci yéen loolu mooy wane ne ba léegi waa jumhur ne lii day wane ne julli kenn moom julli farata du mbooloo du farata parce que borom farata yoneen saa saa du saxal quand même ne kii eh, te la ñu am na gëneel voilà kon julli kenn ci wax tawu bi xamsin ci eh, juróom waa ishrina ak ñaar fukk juz'an ci ay xaaj kon gis nga wa tajtami'u wa malaa'ikatul nahaari fi salaatil fajr thumma yaqulu abu hurayra faqra'u in shi'tum inna qur'aan al-fajri kaana mashhuuda kon am nañ lii liñ ci bëggoon kon feeñ am nañ di'fan ci bu njëkk bi bi ci tegu daraja xamsan wa ishriina di'fan xamsan wa ishriina daraja xamsan wa ishriina loolu di dëgëral waxu imaamu Nawawi ak ñi ànd ak moom que ne loolu yi kon day wan ne la voilà parce que quand <laughs> lii manu la nekk rek luñ ne tasarrufu ruwaat yi yi kese yi ñooy xool ñoom daal ñoo ci soppate ko noonu loolu al aslu adamu tasarruf waaw lii cosaan ci hadis ñu wóor nettali ko mooy ne soppante ko woon ci di changer benn mot léegi nag boo nee dañoo changer mot loolu il faut mu am lu ko leeral te dara leeral ko waaw kon nag am nañ di'f am nañ juzu am nañ li nga xam ne mooy euh, daraja kon loolu lii nga xam ne mooy zahir bi mooy c'est la même waaw du ne daraja moom moo nekk vingt sept bu dee juzu wala yeneen yi ñooy vingt cinq non bii nii vingt cinq la wax te ñett yëpp ngi ñëw te Imaam An-Nawawi bii paase mu ngi lay wax ne na ki ne daraja ak juzu bokkul waa léegi am na xamsan wa ishrina daraja riwaay boobu ñëw waaye saban wa ishrina daraja yëpp am nañ waaw ñu bokk nekk ci ci ci ci ci mumayyaz ba mooy euh, vingt cinq wala vingt sept lan daraja ñu bokk ko te pour pourtant nombre bi chiffre biñ teg wala euh, voilà nombre biñ teg ci kanamam. Ah mooy eh, dafa wute ndax vingt cinq bii vingt sept wallahu taala alam léegi kon ginnaaw lii kon lëkkaale ak suñu bunt bi nga xamante ne lan mooy lëkkaale bi nga xam ne moom la suñu xadiis bi eh, daal di am ak suñu bunt bi ñu nekk di wax ci ngëneelu julli mbooloo dañ naa la leen yeneen mi alei salatua di yo xamal ne julli kenn moom julli mbooloo gën a na ko hmm? jullit ah, kenn ci këram ak ci marché am waaw nekk sam marché demoo ci euh, ma euh, jàkkaay marché ba wala yooyu julliwoo mbooloo nga jël sa place lal sa basang julli ah kenn du la defoo lu baax de waaye ña dem ca marché ba ca ci jàkkaay marché ba ak julli ko mbooloo ñooñu ñoom gën a nañ la yow ak ci jullee néegam wala këram eh, xamsan wa a dafan ci ay fulali vingt cinq kon loolu doy na ci wane gëneel gi nga xam ne moo nekk ci julli mbooloo comme niñ ko gise woon suñu suñ jotaay bii ñu génn wallahu taala alam kon xam nga hadith biñ ko gisee hadith dix la waxoon hadith dix euh, kaay ma waxaat la ko boobu euh, leeralul woon foofu bid'an la waxoon te xam nga bid'an dugal na entre trois jëm dix ñi jëm neuf voilà mooy wa ishrina mu ngi la waxoon wa an abi hurayrata radiyallahu taala anhu annahu qala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam salatu rajuli jamaa tazidu ala salatihi fi suuqi wa baytihi bid'an wa ishrina daraja ci la imaamu Nawawi ne la woon bid'an wa ishrina boobu mooy vingt cinq parce que yeneen riwaayaat yépp ñoo ko waneen yu Seydina Abu Hurayra yi mu ne wa zalika anna ahadahum tene ñeen kenn ci ñoom ila tawadda fa ahsana al-wudu'a thumma ata al-masjida la yuridu illa as-salaa la yanhazuhu ñi ne la yunhizuhu illa as-salaa lam yaqdu ghadwatan illa rufi'a lahu biha daraja wa hutta anha biha khati'a hatta yadkhula al-masjid fa idha dakhala al-masjida kana fi as-salati ma kanat as-salatu hiya tahbisuhu walmalaikatu yusalluuna ala ahadikum maadaama fi majlisihi alladi salla fi yaquluuna allahumma arham allahumma ighfir lah allahumma tub alayhi ma lam yu'di fiihi ma lam yuhdis fiihi kon mu ngi nii kon xadis bi romboon na noon léegi al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala